lilmuslimina fa ajaabu ajma'in fa yumaruna liljinaani musri'in kon ci bayit bi ñu mujjee jàng ci la ñeemoon kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñuy wax di tàmbali di ñu xemmem loo hein nangoo joxe sa alal <laughs> mais ku nay ki danaan loolu joxe xalal loo xam ne boo ko joxee doo ko amaat nan nañ ma ciy xemmem loowe dañ naan la taxawal rek nga déglu saawaay wala soxna si bul yàkkamti ku ne génne alal sa fit wit rës li ñuy wax fii loolu am dina la amal njariñ insha allahu taala mu ne keroog bu ñu tegee li nga xamante ne nii bu bésu borom ba tabaaraka wa bu teewee ba ñu jël siraat gàll ko ci li nga xam ne mooy safara ah nit ñi di jànkoonteeg li nga xamante ne mbindeef yi tar tar yi weñ so li nga xamante ne nii mooy njàqare yi yi woote daal di woote ne ana ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal woy gëm yàlla yi way wommatu yi lil muslimiina ñu gaaw kon lil muslimiin fii la ñu war a jël voilà lil muslimiin ñu woo leen ñoom ñi nga xamante ne nii ñoo doon liggéeyal way wommatu yi jullit ñi fa ajaabu ñu daal di tontu ajma'iina mbooleem seen ñoo ko képp koo xam ne loolu nga woon ci kaw suuf doo man lu dul wuyu fa yu'maruna buñ jógee ñu daal di leen dugal digal digal leen jox leen ay ordre ne leen dem leen ngeen dugg lil jinaani dem leen ngeen dugg ca ajjana yu kaw ya na nu mu gën a gaawee waaw léegi mu ne bi an yuqaala lahum udkhulul janna bi ghayri mihnatin wa ghayri fitna mu ne lan lañ leen di wax bi an yuqaalu ñu naan leen lahum ñeen leen ñoom ñoo ñële waaye teraanga yu rëy yoo yële umdu undul janna mooy undu ilal janna wéy leen ngeen dox dem ci aljana ci teraanga yi waaw ah bi ghayri mihnatin ci loo xam ne du am benn ah du am benn coono du ci am benn mettet te kenn du la kenn du la teg dara voilà benn coono du ci am waaw benn balaa du ci am benn coono wa ghayri fitna te fitna doo ko xam keroog dem leen ngeen dugg voilà lii nii. Euh, léegi nañ àggale ba pare mu ne fa axdimhum turan li waji fa axdim fa axdimhum turan li wajhillaahi faqat bila manin wala tanaahi <coughs> mu ne fa axdimhum kon nag aay way yow mi nam ma dem ci sa borom yow mi nga xam ne yaay taalibe bi fa axdimhum waay waay liggéeyal leen ñooñu way ngëm yàlla yi jullit ñi liggéeyal leen nekk leen ci seen service turan moo leen seen bu ci xool kii ñoo bokk couleur walla kee naar la man duma ko liggéeyal man africain wala kii moom africain la wala naar la boo xam ne bu ñu kii africain bu ñuul la man africain bu weex la déedéet waaw wala man sax Sénégal gi ma nekk noo kii fii la bokk man fee laa bokk wala déedéet déedéet axdimhumu turran liggéeyal leen mbooleem seen ñoom jooy ngëm yàlla yi ñooy wommatu yàlla yi ak lu ñu mën a am am ci défaut waaw fekk loolu nekkul mooy yàlla voilà comme niñ la ko waxe woon fekk loolu ngërëmal yàlla mu ngi ci te wala loo xam ne lu dagan kese la yow nekkal ci loo lële bu dee def nga say farata ba pare parce que suñu borom waxoon na li ma gën a sopp ci sama jaam mooy li ma farataal ci moom boo defee say farata ba pare li nga dese say mbokk julit nga mën leen cee dimbali moo xam ci wàllu alal moo xam ci wàllu jot wala loo leen mën a defaral ab liggéey wala loo leen réparer wala loo leen doxal wala loo leen loolu gaaw koy def fa axdimhumu turran ay waay gaawal waay liggéeyeen mbooleem moo liggéeyal leen mbooleem seen li wajhillaahi nga def ko nag ngir jëmmu muy nekk nekku borom di tabaaraka wa taala kese mooy tax nga def ko faqat bu ci leneen rax bilaa mannin ci loo xam ne nag du amuk ñaax voilà defal nit ba pare naan ko waaw xam nga ne moos waaw tout le temps nga naan ko xam nga ne moos bu woon man xam nga ne moos xam ne moos mu ne déedéet bilaa mannin mooy di ñaaxaate quoi mu ne lool déedéet bu ko def de waaw bilaa mannin laa wax mooy bu ci man na am de voilà waxu tere woon na ca suuratul baqara ne bu leen yàq li nga xam ne mooy sadaqaatikum bil manni wal adaa voilà waxoon na ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla waaw laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha allahu akbar ay waay jële loolu garaaw na de mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla yaa ayyul ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tubtilu bu leen yàq sadaqaatikum seen sarax yi seen zakat yi seen yi ngeen xam ne moom ngeen di defal jaan yi waaw bu leen ko yàq de bil manni wal adha waaw jox nit ba pare di ko ñaax foo ko romb sax bu la xawee xool rek nga naan xool bu na neexul nga oh, waaw xanaa tey waaye moos xam nga ne bu dul woon man bés sàngam <laughs> lii xam nga ne doon na la dal de xam nga ne moos bu dul woon man yow mel ni. alors que mu ne lool nag bu ko def voilà ndax borom bi nee na lool wala ada ak lor joxe ba pare waaye su booxoon mu leen kenn manu fee am yaram wu tàlli rek kenn manu fee am yaram wu suur fuñ leen buñ ne bismillah rek nar a yor suñu loxo ci ndab li ngeen laa bi daa naan ko loolu lépp wax yu ñaaw la yoo xamante ne nii ku koy def boroom bi tabaaraka wa taala dara la dul ñangu ci li nga xamante ne nii mooy saraxeem ya nga xam ne moom lay def wal iyaadu voilà kon nag mu ne kon bilaa man nin liggéeyal leen ñoom ñépp ci loo xam ne bu leen ñaax ëllëg naan budul woon man budul woon man dee déet xamal ne yow moom borom dee la téye te moo la yenkiwal ba nga def loolu jàppandal la waaw kon nag loo fi naan budul woon man lépp borom di nga war a gis ne mooy def di fayañal ay jëfam à travers yow jàmm voilà léegi kon nag bilaa man nin wala tanaahi ci bu ci bu rabun nekk loo xam ne day am déetal fekk yaa ngi koy man ginnaaw say farata yàqalu loolu defal leen ko te yàlla kese tax bu ci xaar merci bu ci xaar retour sur investissement képp ku la wax merci alhamdulilah ku la waxul merci alhamdulilah voilà en tout cas def nga li nga war a def yàlla ngay xool xooloom di def yi voilà léegi nag lii nii voilà léegi euh, <coughs> euh, lii sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di wax xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ci xadiis bi nekk saxiixayn bu mawlaana Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu maa wa ardaahuma muy doomu Seydina Omar radiyallahu anhu Abdallah ah al athari yu nga xam ne doon topp gën a jéggi woon tayo topp gum doon topp li nga xamante ne mooy jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax fépp fu yonent bi masa jaar daal di fay wàcc tuur ndox Seydina Abdallah ibnu Omar radiyallahu anhu doon na jaar ba àgg foofu daal di fay tuur ndox fépp foo xam ne yonent bi alayhi salaam da doon voyage dem ba ci benn garab daal di fay wàcc tëdd bu fa jaaree lu mu yàkkamti yàkkamti dina fa wàcc ci tëdd ndax xam na ne ah yonent bi saa saam lennam du hasard borom bi tabaaraka wa ci lu nekk da koo tànnal la gën mat jamono jëm gën a mate moo xam ne lii même bu dee afaal jibilli la jibilli ya la mooy ay jëf yoo xamante ni c'est naturel ni kii day aajo doomu aadama wala boog dafa sonn war a kii moom xam na ne déedéet yonent bi alayhi salaam comme la al imaam ah la Muhammadun basharun lakin laysa kal bashari sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam fa mablaghu al ilmi fihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillahi kullihimi comme di al imam al busayri borom burda bi wax radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag moo ngi noonu le moom mawlaana ibn Umar radiyallahu anhuma moo ne yonent bi alayhi salaam nee na al muslimu axul muslim waaw nee na way ngëm yàlla gi way wommatu yàlla gi jullit bi mooy mbokkam mooy mbokk jullitam laa yadlimuhu du ko tooñ waaw tooñu gratuit yooyu jopp sa mbokk jullit di ko tooñ ci maali foro parce que am nga pouvoir boo xam ne amu ko wala nga koy jaay ay maanaa wala yow yaa am lii déedéet kooku ak julliteem des na de mu ne kon dëgg-dëgg jullit du tooñ hu te ko libre ay noonam du ko jël daal di koy jox ay noonam ngir ñu daal di koy teg ay daan rawatina ñoo xam ne xam na ne ñii ay tooñkat lañ mu ne waman kaana képp koo xam ne nekk na fii xaajati axiihi ci li nga xam ne mooy aajooy mbokku jullitam kaana allahu borom bi du dañ di nekk fii xaajati ci ay ci ay aajoom moom waman farraja te képp koo xam ne daal di ngay fenqal an muslimin ci wëllif ab jullit kurbatan a loo xam ne lu metti la loo xamante ne problème la de boo xam ne da koo dal a min kurabil min kurbatan nga ñëw fii ci àddina bi sa mbokk jullit nga gis mu nekk ci xat-xat yu netti problème bu rëy problème mu dépense problème mu facture bu taxaw problème yoo xamante ne nii médecine mu war a faju ji manu ko nga def nga ñëw fayal ko loolu te yàlla képp képp tax lu kenn yëgul te ñaaxoo ko defoo ko dara defoo ci ne naan dañ koy ñaax ak naan bu dul woon man yooyu képp ku ko defal jullit kooku na xam ne farajallahu anhu borom bi dina ko fenqal wëlliif ko kurbatan mooy problème yi min kurabaati yawmal qiyaama ci kurba yi nga xam ne mooy problème xat-xat yi njàqare yawmal qiyaam benn ci yooyu dina ko fenqal waman satarate képp woo xam ne suturaal na musliman way wommatu satarahu llahu yawmal qiyaama borom bi daal dina koy suturaal yawmal qiyaama te képp ko borom bi suturaal yawmal qiyaam adxalahu jannatahu dina ko dugalal ajjanaam mais ci ni mu gën a yombe kon loolu mooy xaw a dëppoo li nga xam ne moom la sëriñ bi di wax nii sinon mooy bu dee lële xaw ma la dëgg la wala lim ne loolu noonu ndax xadis wala du xadis loolu man xaw ma ko wallahu taala alam waaye mooy dëppook lii nii comme ku yàlla suturaal foofu moom mooy yow dugg nga aljana wallahu taala